alayhi afdalu salaati wassalaam ci suñu jataa bi ñu génn bi àwnillaahi wa minnatihi ñu ngi woon ba léegi ci xajjatul wadaa di xajjatul kamaali wa tamaam di xajjatul balaag di xajjatul islaam Eh, muy xajjatu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam wa ma zilna jeexaloon nañ aj gi waaw jeexaloon nañ xajjatul wadaa gisoon nañu tawaaful wadaa benn mbir moo ñu dese woon ak fan la yonent bi sallallahu alayhi jullee woon fajar bés bi mu jógee Makka benn mbir moo ñu dese woon muy li ñu fàtte woon muy qissatu Seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas gisoon nañ ko ci jataay bi weesu commencé woon nañ ko muy xadis boo xam ne qad rawaahu aljamaa qad rawaahu aljamaa bi al imaamu muslim ah yi imaamu ahmad soloo ko na ko noon al imaam maalik ibnu anas imaamu daaril hijrati ci muwatta muwatta wal imaamu malik na ko noonu asxaabu sunani al arbaa solo nañ ko al imaamu muy al imaam uh, abu daawud as-sijistaaniyu raxmatullah alayhi al imaam at-tirmidi ak ki nga xam ne mooy al imaam an-nasaa'iyu ak al imaamu ibnu maaja raxmatullahi ala al jamii ñoom ñépp daal dinañu koy solo ay ko noon rawaahu al imaam ad-Daarimi raxmatullaahi alayhi ah, mooy kon gis nga xadiis boobu moom moo tax rawaahul jamaa waaw ah, muy nettali ñun nag liñ ci doon gis ah, ñu ngi doon gis doon topp li nga xam ne moom la ci al imaamu muslim bunul xajjaaji al qushayriyu an naysaabuuriyu raxmatullaahi aleyhi ni mu ko ëndee ni mu ko soloowee ci kitaabul wasiya bunt bi bi nga xamante ne ni moom la shuraax yi def ci baabul wasiyati bi thuluth baabu buntu alwasiyatu bi thuluth mooy joxe wasiya eh, bi thuluth yi ci a thuluth foofu gisoon nañu waxoon nañ càllale bi al imaamu muslim mu ne woon xaddathana yaxya ibnu yaxya mu ne xaddasanaa nettali nañu yaxya bnu yaxya mu ne ki ñu nettali mooy yaxya bnu yaxya attamimiyu raxmatullaahi alayhi ha yaxya bnu yaxya attamimiyu rayxaanatu naysaabuur raxmatullaahi alayhi abu zakariya qaala mu ne axbarana ibrahim ibnu saad mu ne ki ñu nettali mooy ibrahim di doomi saad ibn ibrahim ibn abdirahman ibn awf alqurashiyu azzuhriyu abu isxaaq rahmatullah alayhi an ibni shihaabin mu jële ci muhammad ibnu muslim ibnu ubaydillah yal al imaam ibnu shihaab azzuhriyu rahmatullah alayhi abu bakr an an Aamir ibn Saad mu jëlee ci Aamir ibn Saad kii doomu Seydina Saad ibn Abi Waqqaas la woon mooy Aamir ibn Sa'd ibn Abi Waqqas ibn Uhayb ibn Abdi Manaf ibn Zuhrata al-Qurashi az-Zuhri al-Madani ah rahmatullahi alayhi an abihi mu jële ci baayam baayam di Sa'd ibn Abi Waqqas ibn Malik ibn Uhayb ah ibn Abdi <clears throat> Manaf ibn Zuhrata ibn Kilab ibn Murra ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Qurashi al-Madani al-Makki al-Madani rahmatullah alayhi abu isxaaqa seydna Sa'd ibn abi waqaas waxoon nañ dara fàttali woon nañ as lëf ci ay mbiram mu ne woon aadani siyaar sinama seet sinama rasulullahi ndawal yàlla li alayhi wa fi xajjatil wadaa ci nañ la bi jaar ci al imaamu Sufyaan dane fi yawmal fathi waaye waxoon nañ amaana li gën dëgër mooy li jamaa li ñu ko jële ci imaamu Zuhri dool imaam Maalik ñi ci ëpp li ñu wax ne déedéet fatxu Makka la contrairement ñi ne bon da am naa daa xew ñaari yoon daa xew ci aamul fatxi xew ci aamu xajjatul wadaa wa in <coughs> waaye Euh, lii daal mooy li gën a dëgër insha allah fii la xewoon xewuloon fële waaw parce que euh, càllale bële am na wax bi nga xam ne mooy wax ne amul fatxi am na wax waaw léegi daal mu ne aada nii seet si na ma rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama euh, fi xajjatil wadaa ci xajjatul wadaa min wajain ashfaytu minhu ci mettit boo xam ne dama daloon boo xam ne daanaka xaw na ma xaw naa cee jege faatu waaw ashfa ashfaytu minhu ala al fa qultu ma ne ko yaa rasulallah ma ne ko yow ndawul yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam hmm? balaghani waja ma ne ko yow ndawul yàlla li de balaghani jot na ma dal na ma maa taraa lii nga gis min al waja ci mettit yu ma dal foog naa côté yi lañ ñemoon voilà wa ana zu maal te nag waaw fii lañ ñemoon ci wàllu doon wax eh, ngëneelu seeti al marda ah ziyaaratul marda waaw waaw ak tamit yi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu waxoon nañ la bi mu eh, ki nga xam ne mooy yahud bi ba ko doon liggéeyal mu tuub waaye ziyaare ji na bàyyite xam ba mu génn ba muy génn àddina waaye moom tuubul woon muy Abu Taalib dem seeti ko ba mu fekk fa ñu Abdallah ibn Abi Umayya ak ki nga xam ne mooy Abu Jahlin ibn Hisham ah. waaye ñoom ñoo doxoon digganteem ak dugg ci lislaam ak nangul salawaatullahi wa salaamuhu alayhi hmm. ah léegi ba mu fa demee waxoon nañ ci côté yooyu foofu lañ ñemoon mu ne ma ne ko fa qultu ma ne ko ya rasulallah bi mu ñëwee seet si ma ndeysaan maa ngi feebar màkk ci aj gi hein ci ajug tàggatoo gi ma ne ko ya rasulallah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam balaghani jote na ma minal wajaay ci ay mettit ci feebar maa li nga xam ne moom nga gis nii mu dal ma waaw balaghani ma tara min al wa ana dhu maalin man nag Saad boroom alal mooy boor yàlla alhamdulilah xéewale na ma yakkal na ma ci ndabu euh, wër sa gëm yu bari yi jox na ma ci waaw loolu day wane ne kon <laughs> te ñii ñoo gënoon ci xeet wi Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas waxoon nañ la minal mubashirina bil janna bokk na ci ñi nga xam ne ñoom la Seydina Omar ibn al ne woon ñii moom xilaafa gi du génn seen biir waaw te liy wane ngëneelam ba mbiri kii moom dafa ñëw ne man moom pare man génn naa ci man euh, ne Seyd gisoo nañ tarjama Seydina Omar radiyallahu anhu ñoom désigné woon ne xilaafa gi du génn ci ñii nangeen waxtaan seen biir ngeen xool seen biir kan ngeen di fal Seydina Usman Seydina Ali Seydina Abdurrahman ibn Awf seydina Sa'd ibn Abi Waqqas ak seydina Talha ibn Ubaydillah mu ne na leen Abdallah ibn Umar sama doom na leen assisté waaye yoonam new ci mooy amu ci benn cër seydina Sa'd moom ba kii moom dane man moom man moom du ma nekk xalifa mooy banaa man moom jarul ngeen may kii man moom bokkuma je retire waaw moom mu ne nag hmm? mooy ñoo ñoo ginoona te dinañ ñëw ci li yonent mi alayhi salaam doon wax wax ah mu bokk ci mu'jizaam yi moom alayhi salaatu wassalaam te looloo taxoon ñu ko doon tudd keroog parce que xam nga jotaay bi weesu ñu ngi naan tudd nañ ko fi fan yee ah, bi Seydina Omar bi wax mais àggalewuñu wax ji parce que dañ doon xaar li yonent mi alayhi salaam di wax fii mu ne wan wa anadu maal loolu dañ ci wane ne kon jaamu yàlla dëddu àddina ak am alal amuñu benn benn rapport la amul waaw bu kenn foog ne bala maa dëddu àddina mooy damay damay saraxe samay bien lu ma am ma joxe ko ngir nekk ko ñàkk di ñaan buur yàlla ñàkk déedéet loolu du dëddu àddina waaw seydina suleymaan ibnu daawud alayhim asalaatu wasalaam gis nga nguur gi ko joxo buur yàlla joxoon jox kenn ni mu ko ñaane buur yàlla la ko defale mulkan laa yanbaghi li ahadin min ba'di nguur goo xam ne yell du ye du du kenn sama ginnaaw du ko am buur yàlla defal ko te moom moo doon yonent bi moom la mooy doon euh, euh, euh, mooy newoon xalifatullahi ala xalifaay buur yàlla ci kaw suuf moo doon yonent bi nga xam ne buur yàlla subhaanahu wa taala lim doon def ci kaw suuf kii xéewal ci moom la ko doon jaarale waaw te pourtant moo doon moo ëppoon alal ci gaa yi ngu buur la woon Seydina Siddiq gis nañ borom alal la woon yonent bi alei saa salaam hijra gis nga ni mu doon joxe Seydina Usmaan kenn du ko laaj ah, boroom borom jay ki nga man jahaza jaysh al ki nga xam ne moo waajal moo préparé jaysh al muy keroog bi ñuy waaj a dem Tabuk waaw mooy affaire bi loolu la du ne naa ñàkk walla way alal dafa salte alal yëfu yi loolu dalay déedéet alal ku mu sal ku am alal sak salte ñu gis ne dangaa salte say jikko ñaaw mooy déedéet bu leen foog ne alal jeeg ko teg de alal waxoon naa la détecteur de jikko la waaw day détecter jikko ju nëbbatu ci nit waaw bu fekkee waa ji nag moom baaxul woon wala moom dafa ne woon koo xam ne ku nay la woon wala yooyu amul daanaka du feeñ mais bu amee mu feeñ bu kenn alalam jég ko yóbbu daa feeñal rek jik ko jam amoon mu ne kon wa ana zu maal lii ma dal ci feebar wa anata mankat zu boroom alal ju bari laa de waaw loolu kon dajale alal moo tax al imaamu nawawi rahmatullah alayhi ci sharhul minhaj mu ne fiihi dalilun ala ibaxati jam'il li anna haadihi as-sighata laa tusta'malu fil 'urfi illa li man kasiir ku tax mu ne lii dañ ciy tegtal la buy wone ne boo xam ne day wane daganu di dajale alal waaw daganu dajale alal ndax kat siira bi mooy expression bu mel nii man zuumal la boroom alal kenn du ko wax koo xamante ne nii ci aada lu dul koo xam ne lu bari la am <laughs> gis nga ñoom Seydina Muhammad ibn Sirin yi ay ay mais ñi ay boroom alal yu rëy la ñoon al imaam Abu Hanifa mais taalibeem yi moo leen doon dundal <laughs> gars yi ay gan di commerçant gis nga ñoom az-Zayyat ah ñoom ay dañ doon liggéey ah gaa yi dañ doon dañ doon liggéey gaa yi am ñoo xam alal ji ñu yoroon mais danga naan mais ñi seen alal ji wuu <laughs> te gis nga ñooy imaam yi am na nag ñu ñàkkoon loolu la buur yàlla moo ne ñenn ñi ñàkk am ñenn ñi am bu mu la ci teg rek nga xam ne lii la mais di di di di di di di def tout di di takalluf ngir ñàkk déedéet waaw <laughs> kon nag mooy alladhi jamaa maalan wa addada loolu bu mu la wo bu loolu bokkul ak lii mooy kooku dafa woru ndax alal jamu yor yaxsabu moo tax moom yaxsabu anna maalahu axlada dafa jàpp ne moom alalam ji lu muy gën a am muy gën a des ci àddina bi te wax naa la façon gisin boobu moom la nit ñu bari am ci doomu jamono ji fii mu ne ñu dégg milliardaire bu am 34 ans ñu ne faatu na dañ naan kooku sûrement bu dee wolof dañ naan dañ koo liggéey moom ah non non non la kooku dañ koo faj kooku moom ay mbokkam wala kenn ku ko iñaane moo ko faj wala dañ koo posone waaw non loolu man da nekk trente quatre ans un milliardaire euh, décédé comme ça non non non wala dañ koo cat waaw parce que jàpp nañ ni alal ji mu yor vraiment kii dee moom xanaa na seet keneen même bu dee ku ko ku am vingt cinq ans sax kooku na dee même bu ndax pauvre la mais ki am alal quarante ans quand même bon quand non alors que ça c'est fou ça c'est faux léegi kon mu ngi noonu eh, mu ne kon wa te man am na alal waloon ni duumaal boroom alal laa de wala yarisu nii nag illa ibnatun lii waaxida kenn nag duma donn aw mooy ki may donn man daal benn doom ju jigéen laa yor waaw mooy jamono jii sëy naa Saad benn doom ju jigéen kese la amoon waaw mu ne na moom rek ma mooy bu ma génnee àddina nii moom <laughs> mooy moom rek a fi ne te moo may doon te boroom alal ju bari bari bari laa léegi mu ne afata a a a a afat a fa atasaddaqu bi thuluthay maali mu ne yonent mi alay saa saam comme que lii mooy sama situation mooy yonent mi alay saa saam a ngi toog de Seydina Sa'd dafa feebar mu ñëw seetsi ko mu Seydina Sa'd di wax ginnaaw bi ñu ko exposé li ko dal loolu it tekki loolu lii mu def nii contraire lak ak tawakkulu ala du saalit déedéet waaw mooy dara dal la nga ne man de lii moo ma dal tekkiwul ne kooku dafa saalit déedéet déedéet mooy wa mooy day wane ne yonent ma lay saab da koo seet si mu ne ko man de lii moo ma dal waaw gis nga feebar bi de sonal na ma lool loolu bokkul ak ñu naan waa ji bon day saalit saalitul waaw innama ashku si wax huzni ni allah waaw li Seydina Yaqub waxoon mooy pourtant xam nañ ne dafa kii mais dafa feebaru dafa kii bët yi mais dane man buur yàlla laay jàmbat kii jàmbatul day wane rek ni man lii moo ma dal waaw man de lii moo ma dal yonent ma la saa saa mu ko kaawam pour wax ko est-ce que sama alal comme que jàpp naa ne man moom bon damay faatu moo tax bu wax ci kaw sànq ne ashfaytu minhu ala bi wajaam goo xam ne ashfaytu minhu ala al mettit goo xam ne moo ma dal boo xam ne daanaka jege naa dee <laughs> mu laaj yonent bi alayhi salaatu wassalaam nag exposé ko xaalam ne ko ku bari alal la te kenn duma doon lu dul benn doom bu jigéen est-ce que kon man naa saraxe bi sulusay maali mooy est-ce que mën naa jaf ci doomu ci ci yoonu yàlla jël sama alal dal di koy def testament mooy mais bu ma gaañoo sama alal nañ ko teg xaaj ko ñetti xaaj ñaari xaaj yi ñu saraxu ko benn bi ma bàyyeeku ko moo tax am na ci riwaaya boo xam ne ba léegi al imaamu muslim boobu indi ko mu ne fa moom Seydina Sa'd nee na dama ne yonent ma lay saar uusi bi bi bi maali kulli est ce que damay def wasiya testament sama alal yépp waaw est-ce damay bii mu ne bi sulusay maal yi yonent ma lay saaf saaf ne ko laa déedéet euh, bala ñu continuer doomam ji nag muy wax doomam jigéen ji al imaam al xaafid ci al fath euh, nee na wa haadihi al bintu doomam ju jigéen ji muy tudd mu ne zaama ba'du man adrakna an nasmaha Aïsha mu ne am na ñenn ñoo xam ne ci boroom xam-xam yi ñoo xam ne man al imaam al xaafiz xajar de eh, jote naa leen mooy ci sëriñam yi ah, ñoo xam ne nee nañu Aïcha la tuddoon doomam ji Aïcha parce que am na doom ji tuddoon Aïcha bint Saad ah bint Saad te bokk na ci ñu nettali xadiis bu mel nii moom sayyidatu Aïcha bint Saad ibn Abi Waqqaas radiyallahu anhuma moom nag dakkuloon saxaaba taabi'i yàlla bu mag waaw ndax fekkewul jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi muy juddu hein nga ne ma ah, kon mooy sew dangaa bëgg a xon naa Saad kon jul faatu ma ne la loolu man maa la ko war a laaj <laughs> te loolu wax naa ko ci biir wax ji bi ma naan bi ma naan nettaleem ak Seydina Omar ba Seydina Omar naan ko zaaka zannu bii yaa Aba Ishaq du lool ci jamono xilaafa Seydina Omar la woon Seydina Omar naan ko lii de mooy mooy njort gi ma amoon ci yow Abu Ishaq yow Sa'd ibn bi Waqqas loolu kay kon leer na te ne kon moom faatuwul fii kay <laughs> foo siwara <laughs> voilà foo siwar siwaral bul bul bul bul le fil hein waaw walla kon voilà wala <laughs> waa non jéggalu c'est que ah, danga ma ne comme que moom fekkewul doomam ju jigéen ji fekkewul kii euh, jamono yonente mi alei satu salaam muy Aïshatu bint kon bon Euh, bon looloo taxoon rek ma kii mais wax nga dëgg quoi jéggalu amul solo nañuy bàyyi xel rek mu ne kon sayyida al imaam mu ne am na ci lenn ci boroom xam-xam yoo xam ne dam nañ leen ñu ne kii Aïsha la tuddoon mu ne lool nag fa in kaana mahfuuzan fa hiya ghayru Aïsha bint Sa'd allati rawat haadha al hadiis indahu fa hiya taabi'iyyatun ummirat hattaa adrakahaa Maalik wa rawaa anhaa wa maatat sanata sab'in sab'a ashara waaw lakin lam yadkur ahadun min an-nasaabina li Sa'din bintan tusamma Aisha ghayra haadihi waaw al imaam al-Haafiz Ibn mu ne inka ñi ne sama sëriñ yi ma yi ma dab ñi ma daj dab ñu ne ñoo kii Aisha lu tuddoon xam nga waxul ban di dana man bàyyi man dama bari boroom alal ju bari laa te duma donn lu dul benn jigéen benn doom bu jigéen képp mu ne kon man yi ma dab am na ci sama sëriñ yi bon wala sëriñ yi ma xam ñoo xam ne nee nañu de Aïcha la tuddoon mu ne lii bu dee ne luñ jàpp la bu dee noonu la demee kon bokk ak Aïcha bint bi nga xam ne moo soloo xadiis bii nii jële ko ci Seydina Saad ci bàyyam ndax kat Aïcha bii mooy li ñu waxoon sànq moom taabi'iya la mooy fekkewul jamono yonent mi alayhi salaatu salaam taalibe saxaaba yi la comme ay baayam nii saxaaba Seydina Saad ibn Abi Waqqas umirat hatta adraka Maalik moom nag ku ba ku guddoon fan la buur yàlla da ko mayoon fan wu gudd nee na ba moo tax imaamu Maalik ibn Anas imaamu daaril hijrati radiyallahu taala anhu moom fekke na jamono moom mooy dab na ndaw si ba jot soloo ci moom muy kon mooy guddoon na fana ah, si <laughs> parce que quand même bu dee imaamu Maalik rahmatullah moom fekke na ko ak naa Saadi jamono yim génn àddina moom mii mu fekkee euh, doomam ji imaam Maalik dab ko ba jële ci moom mooy guddoon na fan moo tax mu ne ummirat ko buur yàlla da ko hatta adrakaha Maalik ba imaamu Maalik mooy ci sëriñu imaam Maalik yu jigéen ñi la bokkoon Aysatu bint Sa'd ibn Abi Waqqaas ah wa rawaa anha imaam Maalik jële na ci moom wa maata sanata sab'a sab'a ashara mooy euh, l'an 17 mooy kii 117 la génn àddina waaw mooy tamit da ngay gis ni ñoom imaamu Malik am nga imaamu Malik ay l'an quatre-vingt-treize quatre-vingt jàpp wala ñu ne quatre-vingt-quatorze ci la ci la euh, ci la gane àddina mooy ñoom itam dañu gaawoon dañuy dañuy juddu nekk ci xam-xam bi waaw hein mu ne laakin waaye lam yazkur ahadun min an-nasaabin kanta waaye nag li ma ci jaaxal man imaam al-Hafiz mooy ne kenn ci ñi nga xam ne ñooy toppatoo askanu nit ñi askanu boroom xam-xam yeeg askanu wu arab yeeg yooyu amul kenn koo xam ne tuddal na Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas beneen jigéen boo xam ne Aïcha la tudd ko wuteeg Aïcha bii nga xam ne sëriñ la ci imaamu Malik ibn Anas imaamu daaril hijrati radiyallahu an anil jami' mu ne wa dhakaru anna akbara banaatihi Ummul Hakam al tudd nañ nag ne doomu Sa'd bi gën a mag bu jigéen Ummul Hakam la tuddoon bu mag bi mooy al kubra ummul xakam al mu ne wa ummuha te yaayu ummul xakam bi mooy bintu shihab ibn abdillah ibn al ibn zuhrata mooy mbokkam la wa ummuha mu ne yaayam bintu shihab la tuddoon di doomi abdillah ibn al ibn zuhra mu ne wa dakaru lahu banaatin uxra tuddal nañ seydna Saad nag mooy na saabuuna yi tuddal nañ ko ne am na yeneeni doom na muaxiraatun seeni yaay yi ñoom ñoo mujj al islam ba'da al wafaati an mooy ginnaaw bi yonente mi alayhi salaatu génne àddina la am yeneeni soxna mu ne fa zaahiru kon nag imaam alxaafis mooy wax di lijjanti affaire doom ji mooy kan doom ji jigéen ji muy wax mu ne kon fa zaahiru li nga xam ne daal moo leer annal bintal mushaaru annal bintal mushaara ilayhi doom ji nga xam ne ju jigéen ji ñuy tudd fii di ko junju fii hiya ummul xakam al madkuura mooy kon ummul xakam bu dee ne ndax li taqaddumi tazwiji Sa'din bi ummiha ah mu ne ndax Seydina Sa'd moom la njëkk a denc loolu moom leer na xaala mooy nda yaayam yaay Ummul Hakam kon kay bu dee doom jooju la amoon ba yonent mi alayhi salaam di aj mu ne ko man benn doom jigéen kese laa am te damay génnaa dina kon nag kon lool dañuy xam ne kon doomam ji la imaam nee na imaam alxaafis mu ne walam araman xarara zalika gisuma nag koo xam ne taxaw na ci masala bi daal di koy taxqiq moom def na ko nii moom al imaam alxaafiz ibnu xajar moo tax ñu reprendre ko waaw ndax mbir yi lii la rek waaw boo demee ci kitaabul wasaaya ci al fath ah, mu ngi foofay indi fii moom al alxaafiz ibnu xajar ahmad ibnu ali al rahmatullahi alayhi lii la voilà mooy boroom xam-xam yi dañoo def liggéey bu jéggi dayo boo xam ne voilà baax na nag reprendre loolu li wane ne diw lii la def ñu xam ne mbir yi nii la waaw nii la mu ne kon afatasad fa atasaddaqu bi thuluthay mali ndax damay saraxe sama ñaari sama alal bu ma ko comme que ndaw soos doom ju jigéen jii rek a ma def est-ce que mën naa jël sama ñaari xaaju sama alal bu ñu ko xaajee ñaari yoon ma jël ko daal di koy daal di saraxe deux tiers yi bàyyil ko benn bi yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko laa ne ko déedéet qultu nee na Seydina Saad nee na ma ne ko afata a a fata pourquoi mooy juum fi afa atasaddaqu bi shatre nee bi ko yonent bi alayhi salaatu salaam nee déedéet nee na ma ne ko waa kon est-ce que kon mën naa mën naa saraxe boobu mën naa jël def testament ndax lool sarax la lool sarax la comme niñ koy gise ci biir kene buur yàlla moo ñëw ci xadiis yooyu bul yàkkamte nañ bàyyi moom mooy mu ne kon bi yonent ma lay saa saam ne ko déedéet bul jël sa deux tiers alal sa alal ga xaaj ko ñetti jël ñaari saraxe ko bàyyi sa doom benn déedéet sa doom jigéen ji déedéet nee na Seydina Saad nee na xultu ma ne ko kon afa atasaddaqu bi shatri est-ce que kon man naa jël alal ji xaaj ko deux loolu moo gën a néewu ma jël deux tiers yi joxe deux yi bàyyi ko benn bi kon léegi naa ko jël def ko cinquante cinquante xaaj ko ci digg bi jox jox saraxe benn bi bàyyi ko benn partie bi yonent bi alayhi salaatu salaam nee na mu ne ma laa déedéet laa mu ne ma déedéet loolu it bari na mu ne ma as-sulus voilà laa as-sulus waaw mu ne ko joxeel un tiers bi mooy xaaj ko ñetti xaaj benn xaaj bi ci ñetti xaaj yi nga joxe ko te yeneen ñaar yi nga bàyyil ko ko fi waaw loolu mooy laa déedéet bul joxe moitié bi de waaye as-sulus un tiers bi ba pare nag mu tegal ko ci sax wa sulusu kasiir te sax un tiers boobu sax bari na waaw laa as-sulus wa sulusu kasiir waaw joxeel un tiers bi te sax un tiers bi bari na ci beneen am na yeneen waaye laa mu ne ko as-sulus wa sulusu kabiir aw kasiir ak fulus joxeel un tiers te sax loolu bari na de waaw même un tiers bari na sulusu kasir voilà euh, léegi léegi nañ continuer xadiis ba pare après ñu dooru ñëw nee na mu ne ma mu tegal ma ci lu tax mu wax lool que ne pour jël sa alal li ci ëpp nga joxe ko wala même xaaj bi sax nga ñëw joxe ko bàyyi ñi la war a donn ki la war a donn nga bàyyee ko lu tuuti déedéet bul def lool ndax lu tax te même un tiers bi sax bari na ndax innaka innaka an tadara warasatak aghniyaa xayrun min an tadarahum aalatan yatakaffafuuna an-naas wa lasta tunfiqu nafaqatan tabtaxi biha wajha allahi illaa ujirta biha illaa ujirta biha xatta luqmatu tajcaluhaa fii fii mraatik waaw Seydina Saad nee na euh, ma ne yonent bi alayhi salaam yonent bi alayhi salaam ne na euh, innaka boo gisee ma wax la lool mooy innaka yow kat an tadara warasataka aghniya mooy nga bàyyee sa doom yi ñu am mooy ñoo xam ne dañuy am ñu nekk à l'abri du besoin waaw nga bàyyi say doom sa njaboot booy génn àddina nga fexe ba ñu nekk à l'abri du besoin mooy du ñu soxlaal keneen leneen seen yi nga xam ne moom seen daruraat yi ci wàllu alal fekk nga fàggul leen ko comme que buur yàlla may na la loolu mais nga bàyyee leen loolu moo gën waaw nga bàyyee leen lool nag moo gën innaka antadara warasataka ñi lay war a doon sa héritiers yi nga bàyyi leen agniya a ñu nekk ñoo xam ne ñu woomal xayrun moo gën fopp min antadarahum nga bàyyi leen alatan na naas mooy ñu ñàkk waaw di tàllal seen loxo yi di def tasawul di ñaan ñu nekk en la ay fuqara na mooy ñuy tàllal seen kaff yi seen tenq yi seen tenq loxo yi di ko tàllal ngir ñaan ngir yalwaan waaw xam nga ne nga bàyyee leen ñu alal comme que buur yàlla may nal alal nga bàyyi leen alal joo xam ne dinañ ci mën a jàpp ba duñu yalwaani moo gën foofu nga bàyyi leen ñu nekk ci tasawul fu ñu fu ku leen romb ak fu ñu nekk ci mbedd yi ñu gis leen ñu yalwaan alors que seen baay ne woon Richard ah mu ne walastata yow newoo nit ki nekkoo Saad Seydina Saad lay waxal waaye mooy ne ñépp ci dugg ndax al al ibratu bi umumil lafzi laa bi xusuusi sabab li ñuy bàyyi xel nekkul ne mooy mbir mi kii la doon wax mais mbir mi mooy dafa général ñépp lay wax jullit ñépp ngeen bàyyi seen njaboot yi nag mu ne ko nag nga bàyyi mooy loolu ñépp lay waxal nit ku ne nga bàyyee sa njaboot ñu nekk à l'abri du besoin mooy soxlaalu kenn moo gën nga bàyyi leen ñu nekk fi di di di di taxawaalu quand même hein hein yatakaffafuna an-nas waaw di ñaan di yalwaan fu ne ñu naan cëy même bu dul loola ah, mooy ay ñëpp naan xoola doomu diw yi moom de seen bàyyi lim yoroon te ñoom au moo gën fopp ñu naan ay xoolal doomu jiw bi presque ñoom de li seen yaay li seen baay yoroon wala seen yaay tamit ah hmm? ñee ñu bàyyi leen ñu yàllan mu ne wala statane woo tunfiqu nekkoo di dépenser nafaqatan mooy nekkoo di dépenser ab dépense waaw bépp dépense bépp mbir moo dépensé hein lépp loo dépensé moo xam mooy alal joo fi bàyyi ngir ñi lay donn wala boo xam ne yaa ngi dund nga joxe ko loolu lépp ci yam amul dara loo xam ne di nga ko def tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta biha amul lenn loo xam ne di ko def ci loolu ludul illaa ludul na yow ujirta biha dees na la ci dees na la ci fay waaw buur yàlla dina la ci fay allahu yàlla dina la fay ci loolu le ah mu ne xatta luqmata xatta luqmata même bu dee ab luñ ci la rek waaw même bu dee ab luñ ci loo xam ne lu ñuy sex la ah loo xam ne moom nga jox ah xatta ma même bu dee ne benn lu ñuy lu ñuy lënc la ab dog boo xam ne danga koy def fii fii mraatik ci sa gémmiñu soxna nga sexal ko xatta loolu sax boo ko defee di ci sàkku ngërëmul yàlla ah mooy ne yow dangay dañ lay fay ci loolu le moo tax loolu yëpp ay sunna la yoo xam ne ñàkk xam sunna tax na léegi ñun ñu jàpp ne ñu bari buñ gisee ku koy def sax ñu naan saay mooy président indo yi ñoom jàpp nañ ne romantisme ci indo yi la ne wala non sawaay c'est un Juli kan Julio ak Roméo ak Juliette waaw yi leen yi leen nasaraan yi jàngal ak yooyu ñu jàpp ne vraiment ñii vraiment ñii ñooy le summum de de de de de de lan nu mu tuddati Euh, de de du romantisme alors que yooyu mooy ñàkk ñu ñàkk xam seen diine moo tax waaw mooy sexal sa soxna ngeen di lekk gi jël càpp ci yàpp wi walla jël ne ko ay euh, bii de maa la ko jox waaw loolu noonu xam nga gaa yu bari fii mu ne yooyu jàpp nañ naa ah, non yooyu nag moom saa yi non yooyu moom affaire kii la quoi non loolu moom saa yi ana ak ngóora dañ naan la loolooy ak ngóora waaw yonent bi alayhi salaatu salaam da doon wax sayyidatu Aisha radiyallahu anha mu may ko mu ndox ndox mu naan mu indi mu indi ndox mu ne ko naanal mu naan partie bi mu naan la naan ko fan nga naan fan nga tegoon sa gémmiñ bi ngay naan mu ne ko fii mu ne ko mu jël teg gémmiñam fi mu tegoon gémmiñam naan allahu akbar allahu lépp jaamu yàlla la te comme niñ koy gisee te tuddoon nañ ko sayyidatu Aïsha nee na moom maata na naxar yi diggante sama dënn ak sama baat mooy dënn bi ak baat bi foofu la yonent bi alayhi salaam fa la tegoon boppam fa la génn àddina Allahu akbar te bu boobaa dinañ gis masalaam est-ce que ku génn àddina euh, sujjóot mooy koo xam ne da doon julli sujjóot génn àddina ak ku génne àddina comme comme koo xam ne ci dënn soxnaam la génn àddina ana moo gën foor ana lan moo gën a foor bu boobaa dinañ gis masala boobale waaw <laughs> waaw te gis nañ keroog li mu waxoon raxatu bi mooy mbooloo moomu nga xam ne dañ ñëw ñëwoon laaj ñëw kër yonente ma lay saa fekkuñ ko fa laaj soxnaam yi radiyallahu anhu na naka la yonente ma lay saam di doxalee daal nan lay dundee diineem kii nu muy fanaanee nan lay dundee guddi yeeg ak bési ñu ne ko ah moom de day day nelaw di yeewu wax ko daal li muy def ñoom mel ni mbir mi dañ koo xeeb ñu ne kooku mooy rasulullah moom loolu mën na koo kii kantaa ñun ñii moom moom qad ghufira lahu dañ koo jéggal ay bàkkaaram li jiitoog lu mujj moom mooy rasulullah kantaa ñun kenn ki ne man dootuma dootuma mooy damay woor ba faw kenn ki ne moom dootuma séyati mukk waaw kenn ki ne moom day fanaane di julli rek yonent mi alay saa saam ba ñëwee ñu nettali ko wax ko lool dafa mer woote ci kaw min minbar bi waaw ne ma baalu aqwaamin lan moo tax ay nit di wax lii wëg lii ne man maa leen gën a ragal yàlla maa leen ko gën a xam te damay lekk damay damay woor damay dog ah damay woor damay dog ah damay Eh, eh, eh, asuum wa aftur wa aftur waaye damay julli damay nelaw waaw wa atazawwaju nisaa te damay denc ci soxna yi mu ne hadihi sunnati lii ma fi tudd mooy sama sunna te kat yi mu tudd jaamu yàlla li tuddul jaamu yàlla moo ëpp li nga xam ne jaamu yàlla maxdala mooy sax lépp jaamu yàlla ndax mbir yi ci yéene yël comme li wax innamal a'malu binniyat mbir yépp ci yéene yi la tegu la aju lépp nit ki moo tax yéene mooy transformer iba aada def ko ibada yéene day transformer li nga xam ne mooy euh, aada loo xam ne aada mu transformer ko def ko ak jaamu yàlla loolu noonu nag la yonent ma lay saab saab di jàngale foofu waaw moom lañu mas a jàngal moo tax mbir yi nit ñi euh, ñi ñi xam dëgg dëgg dëgg dëgg te ñoon ñooy ndono yonent mi aleyhi salaatu salaam dëgg dëgg dëgg ñoom newuñ ci entre liy farata ak sunna la da ñoom loolu noonu dinañ ko jàngale bu ñëwee bay jàngale waaw parce que loolu tamit mooy maandute gi nga xam ne mooy amaana gi nga xamante ne nii ku dafa tegu suñu loxo ñu war koo transmettre mënuñu ñëw di jaawale ñenn ñi àgg yenn niveau yi ak ñépp waaw bu ñëwee ci wàllu fiqh dinañ ne ah lii kat jëf ji dara jaam mooy lii farata la lii moom sunna la lii lii la ba mu leer waaye euh, boo seetloo jëfu saxaaba yi radiyallahu muhaddisuuna yi ak boroom xam-xamu suluk yu mag yi boroom xam-xamu boroom ak boroom xam-xam yu mag yi ñoom newuñ ci yooyu dinañ ko jàngale noonu mais bu jëf jotee lépp la ñuy def parce que ñoom dañuy gis ne lii ko Mawlaana Ibn Umar radiyallahu anhu lii yonent bi alayhi salaatu ma ko def ta al kull alxeyri fi fi'ali wa sharru kull sharri fi xilaafi gën mbaax yiw gépp yiw mu ngi ci jëfam moom yonent bi aleyhi salaatu salaam ak di roy jëfam kantaa nag contraire bi safaan bi wal iyaadu billaah mooy ci wuteeg lu lim doon def waaw mooy ne yooyu yim ci tudd dafa tudd woor la tudd ak julli ci jaamu yàlla damay woor damay dog damay julli damay nelaw mooy guddi mooy dog lekk lekk lekk du jaamu yàlla max yaa ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum waaye lool dafa nekk lu xalaal dafa nekk mu baax fi muy nekk farata mooy boo xam ne foo lekkul dee mais lekk kenn du la ne waaye lekkal ay ci ci ci jaamu yàlla gi inscrire nañ ci lekk non mooy lekk naan damay lekk damay naan damay woor damay woor la tudd ak julli jeex na yi des dafa wax day lekk hein di di nelaw nelaw jaamu yàlla mooy bu dee nit kii da ko ci yéene comme li Mawlana Ibn Mas'ud doon wax radiyallahu anhu hein damay denc ci soxna yi yooyu ñoo ëpp yi mu tudd ci jaamu yàlla ba pare mu ne haadihi yii ma fi tudd yi yépp nag sunnati mooy sama sunna waaw lii mooy sama tërëlin lii mooy sama doxin nii laay dunde lii la faman raxiba an sunnati képp koo xam ne dangaa dem ba jàpp ne man sama sunna bon bon pardon waaye man daal yii daal saay fa laysa nii kooku bokkul ci man waaw kooku bokkut ci man kon nag affaire baa googu mooy yooyu nga xam ne gars yi dañuy jàpp mooy yeneen wallahi boo bëggee dund xayaatu zawji yagu neex jàngal sunnatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ba pare nag nga doxe ko nga xool waaw waaw ah yi boo duggee ci kër comme biis bi ngay biis soxna yi am na ñoo xam ne jàpp nañ ne saa si tubaab yi mais ñooñ ñooy seen ñàkk xam sayyidatu Aisha radiyallahu anha dana yonent mi alayhi salaam bu doon dugg ci kër gi li mu doon jëkk a def mooy soccu al imaam al Qurtubi rahmatullah alayhi mu ne lool boo seetloo affaire boobu noonu mooy parce que li mu doon njëkk def bu duggee mooy da doon fóon soxna si moo tax mu doon njëkk a mu doon njëkk a soccu voilà rahmatullah alay loolu boo fi ñëwee di wax léegi ñu jàpp ne ça c'est tubaab bi non gars yi tubaab lañ nekk foo leen fekk ñuy diis quoi dëgg la pas ci mbooloo yi pas ci biir mbooloo yi quand même parce que am na ñoo xam ne mën nga leen a yëngal waaw te loolu dafa jara bàyyi xel waaw loolu Sayyidatu Aïsha moo ko doon nettali ak ñooñu soxnaa yi ñoo ko doon nettali gisoo beneen saxaaba bu taxaw fee di nettali naan lii wëg lii ak yooyu noonu mais loolu par exemple mais si al imaam al-Qurtubi moo ko ci jànge ne loolu moo tax waaw pour wan la ne mooy xam-xam l'islam boroom xam-xam yi dañuy yàgg xam loolu waaw kanta déggal ma yenn juhaal yi wax xam nga bi ñuy gis ci wàllu mariage ñu ngi doon wax ay masala yu woo xam ne Euh, li jëm ci wàllu est-ce que ñaar ñuy dencante mën nañoo gis xoolante seen awra loolu lépp a dagan mën nañu dañ doon sangoondoo yonent sayyidatu Aisha radiyallahu anha nee na dama doon sangu ak yonent bi alayhi salaam ci benn ndab maam man moom kese may as muy as ku nekk di tànk mu naan manaan ko mu naan ma da'i lii manaan ko daal yi Allahu akbar mu naan ma desal ma manaan ko desal ma ñuy xëccoo kii bi di di di mooy di xëpp ku nekk di kii te boobu doo ma ne ñiy sangoondoo parce que dañ ko ko laajoon mu ne man de maa yonent ma la saatan dañ noon sangoondoo waaw waaw bañ koy wax affaire woor di bii di fóon koo xam ne dafa woor di fóon mu ne man de am na ko mu mu mu nettali lool mu euh, muy euh, euh, nettali xatta naa li ma gone gi moo moo ñëw fil kii boo ñëw kii bunt bi nii ma arrêté woon doon am lu may looloo tax ma xamatuma luñ ma doon wax hmm. waaw mooy juhal yi naan mooy gisoon nañ boobu sayyidatuna Aisha radiyallahu anha bi mu naan yonent mi alayhi salaatu woor na fóon kenn ci soxnaam yi ba sayyidna Urwa naan ko man foog naa est-ce que du yow mu muuñ mooy loolu la mooy gis nga loolu noonu mooy ay mbir la yoo xam ne gaa yi jàpp ne non ça c'est tabou yi bon yi moom non bi diine ji la loolu noonu noonu la waaw loolu lépp mooy dund gis nga yonent mi alayhi salaatu salaam yooyu yëpp lañ koy nettali waxoon naa la wallahi buur yàlla mi nañu moom mooy suñu royukaay <laughs> ku ñu ko waxal keneen ku dut moom ku ñu ko nettalil gaa yi ne waaye ji amuluk taalibe <laughs> ah <laughs> li lay wan ne bokkul sa gaa yi kenn bokk na li ñu koy wan mooy lii moom amul vie privée lépp gi nga xam ne manu la ñàkk ñu xam ko ci lépp lañ ñu détaillé waaw te yii nii ñuy wax nii ku ko waxaloon sëriñ boo mën a xalaat wala yi boo mën a xalaat ñu ne la lii la woon nga gis ñu bari ne saa yi nag dafa ñàkku taalib rien que yonent ma lay saa sam am na ñoo xam ne tàmmuñ di dégg yi boo koy wax dañ naan non sawaay nag moom hii mii mii mii sawaay mii sawaay mii ñàkk nag taalibe ah mii kii xaw ma danee li muy wax xam-xam ne mii kii kii vraiment kii kii kii kii kii riir na alors que moom moom moo riir moom moo xamul moom moom moo xamul lool salaf yi dañ ko doon jàng di ko xam mu ngi ci téere yi ñun ñoo jàngul moo tax xamuñu ko ba moo tax lu kii rek ñu ne we mbir yi de ñoom aka ñoo tubaabe ndeysaan koolal couple bi aka tubaabe wal iyaadu billah hein mooy jël ñam sexal sa soxna waaye soxna si sexal mooy mbir mi du kenn du du góor gi rek sexalante googu noonu jaamu yàlla la mooy nga boo ko ci boo ko ci lan boo ko ci yéene ndax innamal a'malu binniyat moo tax mu ne ko <laughs> wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah doo dépenser benn dépense boo xam ne tabtaghi danga ciy sàkku biha ci dépense ba wajha buur yàlla ngërëmu buur yàlla illaa lu dul ujirta biha dees na la ci fay waaw mooy li ngay jox sa mooy dépense bi ngay jox sa sa soxna bi ngay jox sa doom yi nga xam ne moom nga ñoom ngay dundal waroo ko gis ab charge xam nga bari na ñoo xam ne noonu lañ gis mbiri ah moo tax seenu joxe dépense dalee na metti naqari di ci di ci nay di di di xo di di di am luñ ci luñ ci kii buñ koy joxe mais vraiment xatu xol lañ koy defe te buñ sañoon dootuñ ko def walla iyaazu billah xamuñ ne loolu buñ ci sàkku woon buñ ko yéene woon jaamu yàlla mu nekk jaamu yàlla buur yàlla di leen gën a wërsëgal waaw dañu di ngay gis gaayoo xam ne moom mbir mi dañ koy naye bu wóoluwuñ ci kenn ba nag di camoufler seenu nay naan gaay yi gaay yi dañuy yàq rek quoi boo leen bàyyee ñu togg dafa ëpp dafay kii di jàppare ñu tuuri ko alors que demewul noonu moom dafa nay kese waaw moom ak nayam lay jéem a camoufler ci wax yooyu mais moom moo gën a xam ne mbir yi demewul noonu waaw téye mbir yi tëj fi ceeb bi nekk yoru kànnaar yor sa kopp di leen nattal tuuti te leer na leen mbir yi moom léeg du du mat te li ngay natt même bu gan ñëwee yëpp même chose mooy kooku ak nayam lay jéema a te xamul ne lool bu ko defoon yéene ci wajhallah kooku day illaa ujirta alay lu dul ne dañ ko ciy fay yonent bi alay saa saam day ko wax waxuma ko wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallahi illaa ujirta biha hatta luqmata même bu dee lënc bi nga xam ne danq bi nga xamante ne nii bi nga xamante ne nii danga koy def tajaluha danga koy def fii fii imraatik da koy jël saxal ko def ko ci si gén nañu soxna xattaa loolu dañ la ciy fay allahu akbar allahu akbar moo tax yii ñun dañuy font jànguñu moo tax xamuñu jànguñu ës lëf lañ xamul waaw da ngay gis gars yi pour nee nañ pour être romantique il faut ñu lire ay livres yoo xam ne yu leen di waxal yooyu ñu yàq ci seeni temps am ciy bàkkaar ak yañ ciy nettali yoo xamante ne ni mbir mi vraiment mu euh, film yu ñaaw yi presque benn la rek moo xam dañ koo bind ci téere yi wala nga seetaan ko nga géej ga ay telonol fooy laa yi ci la ñuy jéem a jàng ñu leen di wan ñoo xam ne du réalité ñu ñëw nag bu amee soxna wala amul gel xaw ma lañ koy woowe xaw ma soxna ku ñuy génn di jéem a appliquer lool man nañ ko am fekk ngeen takkante wu ngeen man ngeen di jéem a nax seen bopp mais bu ngeen takkantee da xam ne mbir yi demewul noonu waaw nga am ci bàkkaar yooyu yépp alors que boo jàngoon sunna xam sunna lépp nekk jaamu yàlla waaw da nekk ak sa soxna mu nekk jaamu yàlla nga tëdd moom ngeen nekk jaamu yàlla nga tëdd lu ngeen mu nekk jaamu yàlla mais boo ko ci yéenewul dara la ko dul doon te yonent ma lay saa saa waxoon na déglul li mu wax waaw akbar yéenee rëy bi nga xam ne ci la doon wax ne Euh, nit ki bu bu dikkee soxnaam day am <laughs> euh, euh, bi ko saxaaba yi naan ko mais mais yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wa fi mooy bi mu neen wa fi bud'u wa ahadikum sadaqa mu ne ci sëy gi kenn ci yéen di sëy ak rapport direct loolu noonu mu ne loolu sarax la xaalu ñu ne ko mais ya rasulallah yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallam ayati ahaduna shahwatahu wa yuja mais kenn ci ñun day ñëw faj kooku moom am lay faj rek daa am benn besoin bu mu am benn plaisir bu tra bu ko traversé mu faj ko wala soxna si ñoom seen biir mais loolu dañ la ciy fay loolu nit dina def loolu loo xam ne bànnee xam lay faj ñu ko ciy fay mu ne naa mu ne mu ne leen waaw araaytum la wadaa fi xaram xool leen est-ce que bu doon dafa dem moom au lieu mu dem ci soxnaam moom mu dem uti jaar ci fi ñu xam ne ñuy jaay seen bopp ah dem fa daal di fay njaalo kenn kooku est-ce que bu boobaa kooku noonu dañ ko ci duñ ko ci mbugal ñu ne waaw mu ne mooy kon nag bu ko defee ci lu dagan kooku dañ ko ciy fay waaw akbar kon nag affaire baa nga noonu de hmm. ah ah yéene am solo lool moo tax gis nga yii muy wax nii non <laughs> moo tax mu tabtari biha wajha Allah bu loolu moo tax mu am solo moo tax yenn yi ñenn ñuy wax ay liggéey jaamu yàlla liggéey du jaamu yàlla ah, à condition waa ji daal di ko ci yéene loolu la de ndax innamal bi niyaat ndax jëf yi ci yéene yi lay tegu man damaa xamul bu dee loolu waaw dëgg la man nga ne Paul mi nga xam ne du jullit moom euh, bon le fekk newul jullit moo tax yéeneem du baax mais dama ne comme que mbir mi du affaire u yéene Paul mi xëy sawaay liggéey ji de neuf heures à seize heures yow Ibrahim nga jóg ko liggéey te yéenewoo ci dara waaw dangay def rek routine comme Paul comme ça nga dem de seize heures de euh, neuf huit heures xaw ma neuf heures à seize heures nga ñibbisi ngeen demandoo defi course ñëwandoo ku nekk toog këram ci soxnaam mu jeex man loolu nan nga tuddee ne mbir moomu jaamu yàlla la kon te yàkkee yéen a bokk leen def lenn rek ka koy différencier mooy yéene waaw tabtaxi biha wajhallah boo ko ci yéenee ak suturlu ak tamit dundal ki nga xam ne moom la ma buur yàlla jox booleel ak tamit ba bañ koo bàyyi muy yalwaan ak di sonn ak yooyu kooku dañ ko ciy fay mais bu dee ne waaye naa ko def parce que mbir yi daal saay bu ma mënoon def leneen ba bañ koo def du ma ma ma ma bañ koo def kooku xamul noo tax yooyu yëpp ay camouflé ak nay la waaw boo xamoon ne moo jox joxeñam kenn bu ci soxor waaw at'amit ta'am xoolal yonent bi alayhi saa bi muy dóor a ñëw Medina du gisoon nañ xadiis boobu Seydina Abu kii eh, yahud bi tuuboon xawma lu tax ab Seydina Abu Ayyub moo tax ma fàtte turam te toog turam am na salaam abdullah ibn salaam voilà abdullah ibn salaam ah <laughs> nga xam ne xabru yahuudi la woon fóoreb juif la woon boo xam ne dafa tuub du yenente mi alei saatu salaam ñëwee Medina nee bi ma ñëwee li ma njëkk a dégg mu wax ma ñëw di xool pour comme que xam na ilmul am na xam-xamu tooraa bi tawraat décrire nañ leen yonent bi alayhi salaatu salaam ma ñëw ngir xool bi mu agsee Medina may xool moom alayhi salaatu salaam est-ce que réellement kii mooy gisuñu téere yi wax nee na bi ma ñëwee li ma njëkk a dégg muy wax mooy dane ayyuhan naas Allah ayyuhan naas e yéen nit ñi afshu salaam xoola Abdullah ibn salaam mu ñëw fekk li yonent bi alayhi salaam njëkk a wax li njëkk a jànge ci moom mooy mu ngi naan yéen ayyuhan naas afshus salaam <laughs> yéen nit ñi afshus salaam dee leen propager nuyoo pas n'importe kon nuyoo de salaamu aleykum ak salaamaaleykum du yooyu assalaamu aleykum yal na buur yàlla mi nga xam ne moo ku mucc moo la muccal yal na muccam googu mu koy def mu takkook yow wala buur yàlla miy assanaam yal nay nekk ak yow afshu salaam répandez le salaam répandez le salaam yaa ayyuhannaas afshu salaam wa at'imu ta'am deuxième recommandation yonent mi alayhi salaatu salaam mu ne wa at'imu ta'am te dee leen joxe ñam dangay bu la buur yàlla mayee nga mën a joxe ñam nekkal koo xam ne ko ci tabe ngay doon yonent mi aleyhi salaatu salaam noonu la meloon gis nga bi mu rombee Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu ci nettaleem boobu ci nettaleem boobu mu doon wax ne ci la moom da doon xiif ba da doon tëdd toog tëdd nii xale yi ñëw yéeg ci kawam jàpp ne kii dafa dafa daanu yësi dafa dafa xëmaa ah. nettalem bu bu mu doon wax ne ma ma xiif toog ci yoon bi Seydina Abu Bakar romb ma am lu ma ko laaj loo xam ne man xamoon naa ko mais dama bëggoon rek mu ne ma nañ dem kër ga ngir ma man faa lekk mu tontu ma daal di continuer mais mooy mooy jëliwul li ma li ma taxoon may laaj Seydina Umar radiyallahu anhu romb ma wax ko la même chose mu tontu ma dem yonente ma lay saab saab romb nee na dafa maa gis rek ne ma Abu Hurayra nañ dem kër ga radiyallahu anhu nee na ba mu demee mu jël mu ñu ne ko am na de benn njaqum soow mu ñu la fi indi woon diwa ko fi indi mu jël ak ñi ne leen di ko jox naan yonente ma lay saab jox leen ñuy naan non neen dafa jël affaire bi comme que daa am ñu kii woloon mu ne Seydina Abu Hurayra léegi joxal ñeneen ñi nee na ma xool ni waaye li mbir mi bariwul de mais lii ñii buñ naanee mooy man du ma naan comme que li yonente mi alei salaatu salaam lii su naam mooy kii servir mooy mujjee am loolu du su du du du du du du servi du du du du du ñuy wax bukki séddalem bukki du ko doon bii bukki bii njuur bii sàmba bii ku jiit ku ci jiit la te teg naa ci loxo loolu moom day yéeme lool mooy moom mu def ko ñeenti paar di séddale loo xam ñeenti paar nga ko def ne bii de bukkee ko moom bii njuur bii sàmba xaw ma beneen bu mujj mi nag ku ci njiit la te man maa ci njëkk a teg sama loxo mu te moom mooy bukki mooy njuur mooy sàmba te beneen bi moo ci teg loxo loolu kenn bu def loolu saaqil xaw kiy séddale di servir mooy mujjee am <laughs> hein yonent bi aleyhi salaatu salaam daal di naa Abu Hurayra ne ya mais lii bu gaa yi naanee man du naan lii bu ñu naanee du naan nee na ma di naan di nag yonent bi aleyhi bi naan ma xool bi des lu bari ma ne ah, ah. ma kan moo na ma naan ba sama biir bi kii mu ne ba ba doyal mu ne ma naanaatal ma naanaat. ma ne ko doy mu ne ma naanaatal ma naanaat ba damaa naan ma ne ko nag yonent ma lay saa saa laa yajudu lahu maslaka de aw ma trouvé ma fu mu jaar. mooy naan naa instant bii nee naa pere pekelek <laughs> fees naa <laughs> mu ne ko léegi jox ma lu nee na mu jox ma daal di naan gis nga tamit beneen bi nga xam ne dale dafa woon da leen a romboon mu woo leen ñu ñëw amuñ dara seen kër mu jox leen. ku nekk ab tàndarma moo gis Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu ale mu lekk ba sax mu dugal ko ci kiiwam mu ne ko looy def nii mu ko parce bàyyi sama sama kër amul dara lum lekk ba ma fay génn amul dara luñ lekk tàndarma yii nag laa kon yóbbu ko mu ne ko jëlal boobu dinaa la jox beneen ngir sa yaay allahu xam nga kooku wute na ak ñi nga xamante ne jàpp nañ ne dundal gi ñuy dundal seen mbokk yi sa waay ab charge bu rëy boo xam ne ñaanoon nañu génn ci wala iyaazu billah Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu loolu la wax waaw ah, xam nga loolu moom yéeme na lool <laughs> wute na ak ñii nga xam ne nee na ab dàndarma buñ ko jox mu xiif mu ne lii dama koy dencal sama yaay allahu akbar allahu akbar allahu akbar mooy yonent bi salaam loolu la afshu sana wa at'imu at-ta'am dee leen joxe ñam waaw ay nit ku ñu yàkkal loo ciy mer naan waaye lu tax ñu koy kii ñii say moom na uti lu mu lekk wala lool loolu nit waroon na koo jom ba wax wala mu rus koo wax wala vraiment loolu même bu dee feebar la bu la dal nga xam ne dal na la quand même bul fexe mu génn fexeel xeex ko waaw noo koy xeexe nag ci jullit yonent ma lay saa ak di joxe waaw ndax daa ul buux li moom mooy al joxe mooy ngay joxe waaw fexe ci ray ci yar ci sa bakkan waaw hatta luqma moo tax mbir yi ci yéene yi la nekka ah. waaw mu ne ko comme que loolu nga xam ne moom ngay jël di ko def sa gémmiñu soxna sax loolu noonu sarax la bu dee ne danga cee loolu dinañ la ci fey bu dee ne danga cee euh, euh, euh, namm danga cee jublu li nga xamante ni mooy wajhallah waaw kon nag mu bokk léegi bu dee lool la lan ngay waxati kii nga xam ne moom dépense mooy di ko di ko dundal farata la ci yow bu dee moom lañ na ne loolu nga koy def boo ci jubloo jaamu yàlla <laughs> day nekk dañ la ciy fay lan ngay xalaat ki nga xam ne moom dundal ko du farata mooy ñeneen yi nga xam ne yaa leen nga gis ñoo xam ne ñu aajowoo lañ nga dundal leen loolu ala baabi awla wa ahra bu dee koo xam ne nu man di dem tamit mooy farata la nga dundal ko bu dee kooku la bu dee kooku lañ lay wax ne la kooku même lool boo koy koy dex te jublu ci buur yàlla ngërëmu yàlla dañ la ciy fay lan ngay xalaat keneen kon nag mbir yi nañu xeex ak suñu nay ta xam ne mbir yi alal yi jarul ñuy dajale liñ doon wax sànq alladi jamaa maalan wa addada yaxsabu anna maa law axlada kallaa loolu buur yàlla neen demul noonu loolu demewul noonu hein kon nag affaire bi nañ ci bàyyi xel kon euh, dépense yii ak yooyu mbir yi mooy mbir yi dañ ciy jublu li nga xam ne mooy jaamu yàlla boo ko ci jubluwul du ko doon ah waaw du ko doon nag mu ngi noonu kon nag tey dañuy yem ni insha allah ci xadiisu seydinaa ñu ngi ci fatxu Makka ba no ma fatxu Makka xajjatul wadaa muy eh, seet gu yonent mi alayhi salaatu salaam Abi Waqqaas bi mu feebaree foofu kon ñu ngi ci partie bi mu naan hatta luqmata innaka laa tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allahi illaa ujirta biha hatta luqmata taj'aluha fi fi imra'atik foofu kon lañ yem bii di ñëw ta'ala ñu continuer ci